jaabir ñoom seydna abu hurayra waaye ki mu gën a siiwe mooy kii muy seydna abdallah ibnu omar radiallahu taala anhu ma wa ardaahuma léegi ñépp nag ne déedéet ah mooy ne eh, nu mu tudd loolu c'est pas kii quoi mooy ne eh, eh, mooy ne <coughs> kenn du ko laal yëpp dañ ne kenn du ko laal noonu lañ koy bàyyi ko comme yonent trois cent li mu wax ne dañ koy bàyyi noonu jëlee nañ tamit lu mel noonu comme waxu ñoom Seydina Abdullah ibn Omar jël nañ ko ci baayam di Seydina Omar ibn al-Khattab voilà que ne dañ koy mooy li nga xam ne mooy day day day day da ci mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne si kii moom ni muy ni muy ni muy saxe day day wute fii day gudd fee wàcc kii loolu lak am ñu ne loolu da koy da koy taaye ba ñu tolloo mais am na ñoo xam ne dañu bañ ne déedéet lool duñ ci def dara comme ñoom imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ak ñi mel ni moom waaye ku mel ni léegi am ñu ne man nga koy taaye côté yi guddaay bi ak ci suuf tamit mooy largeur bi ak longueur bi loolu ñoom ñu ngi ko teg ci li nga xamante ne mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam kaana ya'xudu min lihyatihi min 'ardihaa wa tuulihaa kenn yonent mi alayhi salaatu salaam da doon jàpp ci sikkinam bi mooy da ci doon dagg ci guddaay bi no euh, largeur bi ak guddaay bi mais xadis boobu noonu euh, wérul mooy dafa nekk xadis boo xam ne munkar la mooy dafa wuteeg yi nga xam ne ñoo ko gën a dëgër fopp voilà léegi kon loolu la am ñu ne liñ ciy dindi daal mooy ndax loo ndax wax jii nii ju mujj yi ni moom la mel ni ñoom imaam alxasanul basri euh, loolu lañu la la la d'accord ku mel ni Seydina Ata doon wax ne bu mu bàyyi mu nekk loo xam ne day sëq sëq boo xam ne day cuqaaral def nii bii jaaf yi bii jaar fii mu ne loolu nag déedéet mu ne boobaa mooy mën nga ko taaye ci côté yooyu noonu loolu la ñooñu wax sauf que ñëpp dañ ne moom noonu nga koy bàyyi après nga daal di koy di ko te ñee ko def loolu ah! am na sax ñu ne Abdallah ibn Omar comme li que moom Seydina Abdallah ibn Omar euh, lii nii ci xaj ci ci ci ci aj gi rek la ko doon def mais ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar dana dafa mel ni nag euh, imaam Abdullah ibn Hajar euh, ibn Omar du ci aj gi rek la ko la ko kii woon de waaw ci la ko doon def noonu waaw que ne moom jàpp moom dafa jàppoon ne loolu la daal mooy man nga ko boo bu dee boo ci téye noonu liy wàcc man nga ko wàññi voilà moo tax loolu même bu dee jumhur gisuñu loolu mooy ne ku ko def ndax ku ko defi it am nga ci sunna ndax Seydina Abdullah ibn Umar comme ni ma gis ñeen ñi di wax euh, bon comme si comme si Seydina Abdullah ibn Umar nga xam ne moom lañuy wax al yi jàpp nga ne dina def loo xam ne moom mi nga xam ne ci les moindres détails ci afaalu jibiliya yonent bi alayhi salaatu salaam doon def da ko ci doon topp di xool nan la ko defee mu koy def foog nga ne dina def lool te amu ci benn sunna noonu da ko doon def kese yow léegi nag le fekk nga ne dafa wuteeg xadis bi ñu ne la xam moom dafa wuteeg xadis bi enful leex mais wutewuñu mooy moom def na ko sauf que après wàññi bi ngeen ne loolu dafa wute la xadis bi waxul wàññi dañ naan la mais après xam nga ma kii bi qaayida bi dane al al al al al al al raawi adra bi maa rawaa ñoom ñu ne dëgg la waaye continuer qaayida bi mooy ki nga xam ne moo solo xadis bi te Seydina Abdullah ibn Umar moo ko bokk na ci ñu ko solo moo gën a xam li mu soloo kon nag bu dee moom moo soloo xadiis bi yeneen mi alayhi salaatu salaam ne dee leen yar seen sikkim yi waaye ba pare moom ñu gis ko mu mu ciy jàpp lu ëpp ci loxo bi mu wàññi ko loolu day wan ne loolu mën naa nekk ndax moo gin a xam li mu soloo waa jumhur ne ah sauf que fii jëfam dafa wutee ak waxu gaa yooyu waaye surtout gaa yi ñu ma la wax noonu que ne mooy dama la koy dund waaw ndax ko mel ni ñoom benn Baz Ibn Baz ñoom loolu lañuy wax ay këri daa wuteeg lii après comme si alors que li ñu bàyyiwul xel mooy ne Seydina Abdullah ibn Umar mooy ki nga xam ne saxaaba yépp noonu lañ meloon mais moom da cee amoon ràññeeku goo xam ne gu rëy la dans les moindres détails yu yonent mi alayhi salaatu salaam doon def loolu lay fexe du xool nan la koy defee même fi nga xam ne dafa romb mas fa tuur ndox sax. bu fa rombee nu mu yàkkamti yàkkamti dina fa taxaw daal di fay tuur ndox kooku yaakaar nga ne dina def dara ci loo xam ne lu yonent mi alayhi salaam digle la mu ciy def dara te xamul ne nii am na ci sunna ah voilà léegi moo tax dañ euh, loolu <laughs> mooy nekk ñi dañ naan ko loolu am nga ci salaf topp nga ci koo xam ne doonuloon topp lu tul jeexitalu yonent mi alayhi salaam yow nag bu la neexee nga ne man nag. li ma dégg ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom mu nettali ko loolu laay jëfe waaye nag du ma dugg keneen naan ko yow lu tax ngay def lii déedéet ndax lahu salaf am na ci salaf voilà euh, léegi lu euh, mu tudd waay lu mu doon waxti Abdallah ibn Umar voilà léegi kon lool kon bu ñu xamee lii mooy masala yi de lii de moom la boroom xam-xam yi wute ci est-ce que mooy waxuñu kenn waxul est-ce que dañuy wute ndax wat complètement wala di non mooy bu bu bu baax ba nga xam ne boo ci téye sa sikkim bi nii ñëpp ko jàpp ci comme booy jàpp di raay di wàcce nga jàpp ci noonu li nga xam ne moo nekk ci sa suufu loxo bi nga wàññi ko loolu foofu la mbir mi nekk foofu la juute est-ce que koy def noonu wala déet wala tamit est-ce que côté yi longueur bi ak largeur bi mais pas que moom da koy wat loolu moom kenn wutewu ci ne loolu dafa xaraam ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi euh, am na nag yoo xam ne léegi bu luy leere mooy tax waxu caaxaankat yi waxu caaxaankat yi yooyu daruñoo bàyyi xel sànq wax nañ la képp koo xam ne moom danga fee nekk yow mënoo appliquer mbir yi ndax sa condition ya ngay dund loolu yow la concerné mais nag bul tëb nag ci loolu nag bëgg fee daganal maa ahalallah maa aw jaba sax rasuluhu alayhi salatu wasalaam nga fekk loo xam ne yonent bi alayhi salaatu da koo farataal yow nga bëgg koo xaraamal parce que yow kat comme que ku ñuy roy nga ne nga ta fii moom defoo ko nga bëgg am loo layale sa jëf jooju loolu nag loolu moom mooy sànni nga sa bopp ci teenu alkande qul man xarama zinata allah allati axraja li ibaadi kan moo fi nekk wa man azlamu laa bu wono mimman iftara ala allah kadiban ana kan amul ku dàqatooñ kan moo dàqatooñ te amul sax man kenn amul ku dàqatooñ dàqa bàkkaar ki nga xam ne day duural buur yàlla di ko créer ay ay wax yu amul naan buur yàlla ko naan lii dara newu ci te moom mu wax ci làmmeñu alayhi salaatu wassalaam yonentam këne def leen lii ngeen ne ko loolu noonu nag duñu ko def yow kay xamal sag feebaru feebar sag feebaru bopp voilà moo tax yenn caaxaankat yi liñ lay jéem a gëmloo dañ naan la non c'est que yonent mi alayhi boo gisee mu meloon noonu mooy ne arab yi noonu lañ meloon quoi fa mu dëkkoon dañ doon kaanu yafu yuafuuna infa ul liha dafa amoon ñoom noonu lañ doon dañ doon bàyyi seen tikke bi ñoom abu jëli nag yooyu ñoom ñoom abu lahab ñooñu noonu lañ meloon noonu lañ mel looloo tax yeneentu alei satu juddoo foofu mel noonu naan la xoolal ma xoolal ma wax jooju rek waaye lool kenn waxu leen ko lu dul seytaane mi nga xam ne day wax yu parandoowam yi ngir ñu leen di bii nga yéen jullit ñi moo tax suñu boroom ne nag bés bu ngeen leen toppee bés bu ngeen leen toppee noonu wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuun bu ngeen leen toppee ci loolu saytaane yi di leen wax yu ngeen koy tenir di ko di ko dëgërale seen caaxaan yi ngeen ne xam leen ne yéen yéen a commencé nekk ay bokkaalekat moo tax am na yenn caaxaankat yooyu lañ lay wax que loolu c'est que loolu aadaay arab la woon jamono yooyu looloo xewoon comme niñ lay waxe ci côté muuru nga gis kazzab yu mag yoo xam ne nee nañu xam nañ dara ñu leen di laaj ci diine ñu naan muuru aadaay arab la woon wal iyaazu billah hada loolu xam nga lool mooy nar yoo xam ne yu leer la loolu aadaay arab la woon yow nga dégg xadiis yi ba ba nga xam ne ci la aaya boobu wàcc ña nga xam ne jigéen ña fa ñu newoon ansaar yi ca kër ya ñu newoon fañ nekkoon bañ ñëwee jàngal leen aaya bi am na ñoo ku nekk la nga yor moom nga muur sa bopp nga ne loolu aadaa yi la woon bu loolu dinañ def lool kon du fekkoon ñu def ko. wal moo tax képp ku laan la noo yonent noonu lañ meloon moo tax mooy waxu la lu loolu waxu lu am lii bokk ci li nga xam ne loolu la yonent loolu la suñu boroom daldi mooñaale. doomu aadama yi te sax boo nee aada arab lañ naan la mais fan la jóge dangay wax lu la neex arab yi du du li jóge ci millatu ibrahim yëpp alayhi salaatu wassalaam lañ perdre ndax bul fàtte ne foofu seydna ismail ak euh, sayyidatu hajar bañ fay ne arab yi ba ñuy ñëw di ñaan ndax ñu nekk ak foofu ca zam-zam ba zam-zam loon dóor a kii ñu gis picc yeeg yooyu ñu ñëw waaye mu accueillir leen mais Seydina Ismaïl moo nekkoon seen yonent lu bari nga xam ne qualité yu baax yi amoon moom moo leen ko joxoon sauf que après loolu dafa ràpp ndax jamono jooj ba yonent ma sa sax dafa yàgg lu bari da cee lañ naan la yow mi doon wax naan sax ñoom Abu Jahl na nañ lañ naan la waxoo dëgg ndax xam nañ ne mbir yi ci Seydina Ismaïl Seydina Ibrahim la la la la alayhima salaatu wasalaam ca la cosaanoo mbiru araab yi foofu la jóge kon nag dañ naan la loolu mooy li nga min mil min milali hadaini nabiyani annabiyayni asharifayn dañ naan la mooy li des ci ñaari yonent yu màgg yooyu seydna ismailu ak baayam seydna ibrahim yonent bi alei satu salaam jële ko wax ci ñoom kon nag bu ko jëlee nga naan mépp mooy loolu lañ lay tontu même bu dee na wax jooju xam nga ne moos te bu de euh, teguwul fen te li nga naan affaire aaday arab la mu topp leen mais arab yi buñ doon tawaaf mais ñenn ñi dañ doon def yaramu neen est-ce que yonent bi alayhi salaam ba nga xam ne même avant révélation bi doon loon def ni ñoom gaa yi naan mais ak tamit buñ doon aj ñoom doonu ñoon dem fi gaa yi dem de ay dem ay Muzdalifa yi dem nii waa Quraysh noonu doonuñu fa woon dem moo tax yonent bi alayhi salaam ba nga xam ne ci lay ñëw di def yooyu ñoom dañu doon wax kii xanaa bokkul ci ñun bu doon ne day xool rek li nga xam ne moom ñoom leen dëppoo muy ànd ak ñoom kon xam nga loo tax loolu waxi caaxaan la yoo xamante ne nii ñaata mbir bu doon loolu la kay yàlla yi arab yi nekkuñ ci woon daa ñëw ngir neex lu leen neex mu nekkaat moo tax loolu dafa nekk wax yoo xam ne liñ naan butlaanuha euh, yughni an ibtaaliha ak neenam moo lay moo lay moo lay dindil nga nekk fa sax war koo dajj waaw butlaanuha yughni al istighnaa'u anil ibtaal moom dalay day day tax doo day ak neenam ci boppam dafa leer ba jarul nga nekk fi sax di ko dajji nga dégg yeneeni caaxaankat yoo xamante ne nii caaxaankat nag buñ ko waxee mën naa nekk koo xam ne dañ ne usaas la ah, si ci masala bii mu nekk ci caaxaankat mooy koo xam ne day waxe bakkanam mbir yi day leer mais comme que arrangé wu ko ndax notoriété moo xam wag yu mel noonu mu bëgg tey axalla ma xal ma an yuharrima ma xar ma axalla Allah te ñooñ ñooñu gën a garaaw bàkkaar voilà ñooñu moom moo ñu gën garaaw bàkkaar ñooñ ñoo féete kaw sax bokkaalekat yi mooy nga taxaw ne buur yàlla yi moo du bon si loolu dagan na mu tax dagan na wala xaraam na mooy buur yàlla moo ne xaraam na moo ne dagan loolu lay tekki léegi moo tax nga dégg kon yeneen caaxaankat yoo xamante ne naan gaa yi bon gis nga fii diine affaire xol la waaw affaire xol la du affaire apparence te gis nga gaa yi nga xam ne fii dañ fiy wane ak ak sell di wane ay ay ay des barbe yoo xamante ne yu respectable ñu dàq naxaate fii dañ koy def rek rien que pour gaa yi jàpp na ñi ay kilifa lu ñu jaare fa daal di lay nax la waaw mais léegi dañ leen lan waaw loolu lépp sax bu dee ne loolu mën naa nekk mooy loolu moom ñàkkul mooy lu baaxul lu ne di gis ñaata ñun ci loolu lañ dëkk ñu ñaata yoon la ñuy gis ñoom dañ naan ay sëriñ lañ te doonuñu ko ay usurpateur lañu loolu moom bi est-ce que léegi ci kaw ne ñoo ñooñu kon am na ñuy usurper ñoo xam ne li ñuy def du yoon di woote woo sëriñ dañ naan léegi nekk sëriñ baaxul est-ce que loolu la ñuy wax est-ce que loolu day tax ñu ne sëriñ baaxul am bi wax na xaaral am yenn yoo xam ne ay locataire wala ay chef d'entreprise yoo xam ne ay ay vautour lañu mooy dañuy fexe jënd benn entreprise buy waaj daanu état bi jàppale leen ñu jaar fan seey ak xaalis bi est-ce que dafa tax kon léegi ñu ne chef d'entreprise baaxatul nekk chef d'entreprise c'est n'est plus bien loolu la ñuy wax am koo xamante nii ab étudiant boo xam ne dafa sàcc est-ce que day tax ñu ne étudiant nekk étudiant baaxul mais c'est yow boo baree am na ñoo xam ne seen seen seen sikkim yi dara fii dañ koy def rek ngir gaa yi jàpp ne kilifa lañ wóolu leen jox leen yenn yi ñu seet moom dañ naan la waaw léegi est-ce que loolu day tekki la loolu baaxu loolu que ne am na ñu ciy naxaate rek day day day day day wane ne loolu la te sax du du du ñu am sikkim rek ñooy def lool mais tojekat yi sax dañ ko dul defar ndax léegi. gars yi bala ñoo xam ne sax respectabilité la mooy nga wattu ba kii mel ni ñoom sol sa kos yor sa sac diplomatique di rouler ay kii di dugal quelques mots d'anglais ñu jàpp ne waa ji il est intègre wóor mu li gars yi daal di koy jox lañ am mu béjjën leen daal di leen liñ jaa dem yoonam ñooñu kay kon gis mbir yi fépp la léegi nag duñ ne comme que nii ñu ngi koy def léegi fa leen di jaar li ne mbir mi xaraam na moo tax loolu loolu mooy waxi caaxaankat boo xamante ne nii moom yëfi caaxaan a ko neex voilà léegi ndax booy comme waa joo xam ne day bari lu muy julli ngir nax nit ñi est-ce que lay tax ñu ne léegi julli baaxul nañ leen bàyyi julli waa xam ne sikkaram su bari si yépp yor kurusam gu bari gi yépp ak wala muy sikkar neneen pour nax nit ñi la ba gaa yi am ci woon kóolu te jàpp ne lii la buñ ko dénkee dara mu seey est-ce day tax mu ne léegi tudd yàlla dafa xarab kon loolu beneen caaxaan la euh, am na ci ñoo xam ne nag mooy ñiy toppaate dañ naan la yow toppal fële yow diw moo la yow diw moo la xam-xam d'accord ngoo la def nga waaw waaw man kooku koy sama sëriñ la sax mooy pas sëriñu mooy mooy doomu diw loolu moom foog naa mooy cheikh bi ma bi nga xam ne jàng naa ci moom xam-xam bu bari alhamdulilah moo amee ci loxoom laa jaar ah, waaw kay mu ne mais moom day wax sikki moom mais loolu ça ne veut après eh, mais mu ngi mel ni mu ngi mel ni juge boo xam ne walla procureur bu détourné xaalis wala banquier boo xam ne dafa détourné xaalis est-ce que man taxaw manumaa taxaw ne waa ji détourné kat la si tekkiwul ne moom détourné la que ne kon affaire bi dagat na ah non non non bu dee mooy monsieur le procureur monsieur le banquier en chef tekkiwul ne moom détourné la léegi man ba manumaa taxaw naan détournement de fonds baaxul ndax parce que diw mi nga xam ne moo noon si professeur à l'université moom la non dañ naan la mais après après boroom xam-xam boobu loolu mooy faible bu dee nag dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy daganal moom loolu moom walla iyaazu billaah moom walla bokk ci ulama usu yu bon yi mooy boroom xam-xam yu baaxul yi voilà moo tax loolu moom taxul ñuy wax te nag ñoom ñoom ñoo gën a grave peine ndax li yonent mi alayhi salaatu salaam ne man sanna fil islaami sunnatan sayyi'atan hasana kooku moo koy dal bés bu defee loolu ndax ñu bari foofu lañ ko teg ay xalifa diw moom day wax sikkim mais après woo mais mais loolu moom lan lay tekki mais tekkiwul dara yeneen ci ma wax li muy wax ma xalifa diw nee na te yooyu mooy wax dëgg yàlla mooy ñàkk xam o oh, aful liha ak amara bi ihfa'i shawarib wa ihfa'i liha comme ni ne ci sahih imaamu kii Muwatta bu imaam Maalik kene yeneen ci ma saab saab Abdullah ibn Umar mu ne anna rasulallahi que ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa digle bi ihfa'i shawaari bi ci ñuy wat li nga xam ne di wàññi li nga xam ne mooy naanu yi wa ihfa'i al-liha bi yar sikki mi nga luy leer ak ak ahful ahful liha mu leer nga ñëw naan ma xalifa diw da ko loolu tamit beneen problème la mooy li lay wane ne ñun suñu monde bi dafa critique ndax ñi nga xam ne ñoo war a nekk royukaay yi ñoom ñooy fouler à pied au pied li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo la dàq buubal ay yére te loolu dafa xaram te kabiira la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dane maa ta maa maa maa maa taxtal xadday ni fa fi naar li nekk kii nu mu tudd kaabay ni ci suufu dajoor yi loolu safara la jëm te lépp comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax bépp bàkkaar boo xamante ne dafa am dige safara walla dige àddina fii ci pen buñ lay teg wala boog yàlla da cay digg ko def mu am safara yu mel noonu yépp ak pen mooy bàkkaar bu am pen ak boo xam ne boo demee yowmal xiyaam yu duma la loolu bàkkaar boobu kabira la kon kay bu yonent ma lay saab ne ku fi sol yére lépp lu weesu dejoor bi loolu safara la jëm loolu loolu kabira la ñoo ko dàq ñoo ko dàq sol loo xam ne seen tànk yi doo ko gis day buubu ci suuf ñu téye nga foog ne ñekk ñeenti nit da ngay yaakaar ne ñaari nit a nekk ci wet gi yeneen ñaar ni nekk ci gauche bi yeneen nekk ci droite bi alors que moom képp la yére bi yére kese loolu nag du sunnaa yonent bi alei satu salaam ba pare teg ci nag ne xuuf li nga xam ne mooy sikkim bi taxaw dóor ay noir fumé kooku lim gën a nirool bu dul woon yére bi il suffisait mu tek ci tàngaadab kaboy bi rek day niroog waaju nekk ci far west bi ah oui la far west bi fële temps Californie ak yooyu bi gars yi dóorante ay bal temps année mille sept cent yooyu loolu la woon recherche de l'or ak yooyu nga xam ne man sa moroom duma la dóor ko la kaboy gën a nekk kaboy la kaboy mooy ne moom loolu la kooku loolu mooy wane ni ñun suñu àddina bi dafa critique rawatina ñun ci réew wolof ñi nga xam ne ñoom laa gën a xam ndax loolu moom c'est nga gis ko ci ci boroom xam-xamu arab buy def loolu am na nag am na mais loolu ni mu siiwee ci ñun nga xam ne daanaka léegi en plus dañuy jël li la wan yow taxal Serigne diw xam nga Serigne diw ñu ne la waaw koo xam ne doomu diw la ñu ne waaw photo mi gis nga ko même bu dee gisoo ko nii vidéo yooyu waaw gis nga moom sikkimam yi mooy photo yoo xam day am sikkim yeneen yi amu ko bu leer na nga xool mu leer na koo wat léegi nga ne kook lim dafa xaram dañ naan la si lim def dafa xaram lim def dafa xaram du royukaay ci loolu bu dee am na leneen luñ koy royee leneen te moom waxoon naa la ku ñu fiy roy sax mooy du réellement yow la ñuy roy mooy yonent bi alayhi salaam mi nga taxaw ci sunnaam moom la ñuy mais pas yow léegi dañ naan ne si dafa xaram léegi nga ne maa yow dangaa bëgg wax ne kon moom li mu def dafa xaram naa la ah, si léegi nag ndax xam na ko xaw ma ko lool beneen affaire la mais daal li ma la mën a wax c'est ça c'est ça léegi bu ko xamee def ko lool moo gën a garaaw fa in kunta tadri fa in kunta fa tilka musibatu fa in kunta nag fal musibatu a'zamu limaam Ibnul Qayyim doon fa in kunta bu dee ne moom wala yow danga koo xam ba pare en connaissance de cause nga ne xuuf sa affaire yi danga koo xam tay ko def ko sikkim bi xaaj moo xam mooy mooy le xalif wala l'ancien xalif wala mooy le sëriñ wala l'ancien sëriñ mu daal di koy def bu dee ne yow ku xam nga bu dee xamoo loolu musiba la ndax nan ngay nekk sëriñ ne ci yoon mooy yaa war a xamal nit ñi seen diine yu xaraam yooyu sax xamoo ko te quand même comme ni moom ñoom laxdar yi lañuy jàng mais xanaa kay jàngoon na minimum danaa sëriñ bi jàngoon na loolu bokk ne mukallaf bi moom warul ci moom muy def dara loolu mu xam ci àtte yàlla bokk moo tax loolu musiba la bu dee waaj xamul ba bare def ko waaye nag fa in kunta tadri bu dee nag dangaa xam di ko def en connaissance de cause fal musibatu azamu boobu moom musiba daa gën a moom ngandaamaa musiba la moom dafa gën a tee màgg gën a tee rey gën moo tax kenn du fi joxe misaal naan jox ma diw photo diw ak nu diw diwoo ak nu sant ba toll loolu taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax mbir mi mooy ana moo wér ci yonent mi alayhi salaatu salaam ñu topp loolu moo tax bu la genn caaxaankat daldi fuuyloo di la fontoo ci ay ñoom diw ñii ak ñoom ñii nii ñoom dañ koy def mais mais dañ koy def mais loolu seen affaire la yow est-ce que yawmal qiyaam wala taziru waaziratun du loolu la alxuraan kenn du fi yenu bàkkaaru kenn yow da ñàkk fu la mën a yóbbaale ah non. moom neel ngànt li gën a rëy loo ko mënatul mooy xamul te dégg nga liñ la wax sànq li la imaam Ibnul Qayyim wax këne xamu ko in kunta tadri laa tadri fa tilka musiba boo ngànt lool nga koy utal sax gara musiba la kantaa nag nga ne fanaan ginoo koo xam-xam na ko waaye xam na ne lool loolu nag moo gën a tee ñàng moo gën a waaw loolu moo gën a léegi moo tax euh, euh, euh, loolu waxi caaxaankat la yoo xam ne teguwul fenn am na yeneen caaxaankat yoo xam ne ñoom dañ naan la bon affaire bi sunna kese la c'est pas non du farata comme que nag sunna la nag bon bu la neexee nga bañ koo def te léegi yaa subhaanallah ñun moom léegi ngay gis suñu génération yii at yu mujj yii ñun moom dañuy jàng dañuy fexe xam sunna ngir bàyyi ko walla iyaazu billaah saxaaba yi radiyallahu anhum taalibe saxaaba yi radiyallahu anhum taabii taabii na yëg ñooñu nit ñu sell ñu saraf yi ñoom dañu doon yàkkamti xam lan mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkuñu fii di ko opposé bu waajib de non ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko doon def ñoom gis nga Amru ibn Abil Hasan ak ñooñu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lan lañ doon laaj naka la yonent bi aleyhi salaatu doon jàppoo manu yoon jàpp hein karoon laa kii doon laaj abu barzat al aslami ay waxtu julli xamuñu ko dañoo bëgg a xam naka la ko yonent bi aleyhi salaatu doon defe ñu defee ko noonu fii nii waaw ñu nag la sayyidna siddiq radiyallahu anhu naan damay ragal ma xam ne lii sunna la mais ma bàyyi ko fa loo mooy alku sama alkane ñun nag moom yàkkamti nañu xam li nga xam ne mooy na moo tax gars yi dañ lay laaj ndax lii sunna la boo leen nee sunna la ñu ouf ouf de soulagement daal di koy bax moo tax yenn caaxaankat yi foofu lañuy ñuy jaar ne non yar sikkim loolu sunna la ndax mënuñoo dàq ne yeneen saa saa jàngale ko mais loolu c'est que la quoi loolu du du du Euh, premièrement dañ naan waa sun bu dee sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam loolu la mais nag waajib la waajib la te loolu wax nañ ko loolu wax nañ ko léegi indi nañ dalil yeeg te gis nga la gën a metti mooy ña ko meloon nangu leen woon a xool yow nag boo fi toppee waxu benn caaxaankat boo xam ne moo lay def looloo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bu fi ñëwoon tey du la xool ah bu dee loolu nga bëgg defal topp ko. topp ko topp ko nga seet bu dee ne loolu jaar na ko topp fi koo xam ne moom fi lay yóbbu au lieu moo waroon a jàpp sa loxo yóbbu la ci ngërëmu yàlla ak yonent bi alayhi salaam ci loo xam ne moo tax yow bu fi nekkoon bu la du la xool léegi nag yow bu dee ne zu aqlin nga xam nga ne loolu doo ko def bu la ko kenn jaral boo deewee du nekk sa bàmmeel de ku la ko wax waxu lu am fenn la la dul wutu waaye yow àddina bii rek am nga foofu ne ci tolof tolof yoo xam ne yow yaa gina tay ne moom du la ci génne waxatu malaa nag fa nga xam ne yow xamoo fa dara ci kàmb gu la suuf si bàyyi la fa sax yàgg yooyu malaa kay fekk la fa te yaakaar ne ki nga xam ne ba nga nekkee àddina mënal la lëf dangay nekk ci problème di waaja dee dara du ko ci man kooku nga yaakaar ne moo la naan defal lu xaram après bu ma demee res la nga koy gëm kiy wax bu dofee kiy dégg warul nekk koo xam ne dafa dof de waaw léegi eh, moo tax loolu waxi caaxaan la loolu waxi caaxaan la léegi te mooy liñ la waxoon sànq naka la nit di même même buñ buñ d'accordoon sax kenn mbir mi sunna la yow dan ngay xalaate ñu ne ki nga ne moom nga gën a sopp te loolu la ñuy wootewule naan yonent mi alei satu salaam ngay ji ñoo xam ne dañ koy bind sax seenu seenu buntu kër seenu oto sopp na bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla xam na ne loolu demewul noonu mooy la waaj la shaa'ir boo xoon rek waaw ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la amri fil qiyaas badi'u law kaana hubbuka saadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u mu ne ta'sil ilaaha yow dangay mooy buur yàlla wa anta tudhiru hubbahu ba bara ngay wane naan danga koo danga koo sopp hada waat waay waay waay lii wax jii la amri waat naa ko sama dund fil qiyaasi badi'u waaye xam ngeen ne loolu waay man dane waay loolu naka la ay way jële nan nga mën a lëkkalee loolu dina nan nga mën a gëndalee affaire boobu man da ne mooy man maa sopp diw mais lu mu bañ rek lu mu lu mu bañ laay def lu mu bëgg laay duma ko def waaw loolu loolu moom xam nga ne lu yéeme la law kaana ko bu doon ne sa sopp gi ngay woote ne dangaa sopp buur yàlla dëgg la saadiqan laa taxtabu konoon te di nga ko topp ndax innal muhibba ki nga xam ne daa sopp li man yuhibbuka mu sopp mu ti lay topp yow naka ngay ne yonent ma sa sa mooy sa soppe bu pare bindu ko sa oto di ko revendiquer fépp ku la ko wootewul sax nga mer ne waa ji daf maa me daf ma daf maa bëggalul lu baax li ma siiwee rek la ma iñaane alors que moom day bañ a wax lu amul ndax xam na ne yow soppoo na bi fen parce que sa biir ak sa biti dara du ci nabi alayhi salaatu wasalaam dara niruwu ca njàngale te lu mu jàngale sax nga def lu contraire nooy defe say mèche en tant que jigéen yuy lang nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam dana laana allahu ñi ñi ñiy jokkale ñi ko leen di jokkal ak loolu nga xam koo pare def loolu ba pare bëgg ñu lay wax sopp na man de du ma la ko wax bu doon àddina bi yépp la koy wax man du ma la ko wax de ano ah non sa tur laay xool nan nga tudd ma woowe la noonu léegi nag nee ma man dama laa añaaneeg liñ may kiiwee grawul mais daal doo tax may wax lu amul ndax lan ta'sil iyalaha wa anta tudhiru hubbahu waaw ah? man nga ne ta'sil nabiyya wa anta tudhiru hubbahu hada la amri fi lqiyaasi badiu law kaana hubbuka saadiqan la ta'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti' man nga ko def la ne ko yow tans tansin nabiyya yow da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay mooy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wa anta tudhiru hubbahu ngay wane ne moom moom nga soog di ko feeñal waaye xam nga ne loolu waaye ci ngëndale loolu loolu yéeme na bu doon ne sa sopp ngay wax dëgg la di nga ko topp ndax ku nekk ka nga sopp moom ngay topp kon nag di xaar naan man yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xam naa ne nii laa meloon mais bëgguma koo mel walla iyaazu billaah ah. te caaxaankat yépp comme ni ma la ko waxe léegi ku fi am fans lii ab musicien ni muy kiiwe ngay fexe di mel ni muy waxee ni muy doxe yére yi muy sol caaxaankat yi fiy seetaan feuilleton yi yi jóge Inde ak Brésil ak Argentine Sénégal fee koo ci gis noonu lañuy soloo ni ñu mel caaxaankat yooyu lu ñu mel ñu fexe koo mel mais boo leen ne yeneen trois ñu ne moom moom mooy suñu sopp moomu ñu gënal ñoom ñépp mais nag lennam duñu ko juri dara buñ xaar sax mu ne ñu lii lañu bañ xam nga ne kooku waxul dëgg xam nga ne kooku kooku waxul dëgg ndax bu ko soppoon day fexe xam na la mel ak nan lay doxale mu loo koy neex te ci loolu lay dox ah waaye xam nga wootewu yi moom la kee doon wax <laughs> imaam al Busayri waddaawi maalam tuqimu alayha bayyinatin abna'uha adiyaa'u moom la imaam al-Busayri doon wax borom Burda bi rahmatullah alayhi waxoon dëgg ay woote moom fekk indiwoo loo xamante ne ni mooy ay preuve indiwoo ay preuve am teg li ngay woote woo waaye waaye xamal ne doomu ñay woote loolu ay ñay wax loolu ay wootewukat lañ dañuy mooy luñ la diw day woote woo dara mooy nekk ku dëgg-dëgg kon sopp na beeg maa bëgg Bàmba yeeg te yow gaa yi daan maa bëgg Bamba eh, eh, eh, Sëriñ Tuubaa gaa yi gis nañ mi mel gis nañ ci kibbi di melo mais gaa yi seen yoon new ci man xaw ma seen xel yi dara da ci dul ne ñenn ñi walla lu leen dal nga ne moom mooy lépp jaral la ji lu nekk te ni mel bëggoo ko mel mais waxoo lu am waxoo la am bu dee ñu jigéen ñi ngay wax mais soxna Jaara radiyallahu radiyallahu anha mais yow ñeme ngaa koo utal bi xam nga amul photo photo moom amu ko mooy lool dañ koo dessiner mais est-ce ko doon dessiner xalaat na fukki xelam di ko dessiner saa mu muuru ndax xam na ne nii la boobu ñu photo mais ce que bu kenn mooy takat ñi nga xam ne ñoom duñu muuru te jàpp ne loolu noonu loolu bokk ci dañuy tagalu rek te tagalu moom l'islam waxul tagalu. waxul tagalu waxul musóoru muuru la wax mooy ni li muuru la wax ah, pas tagaloo ay musóor ah non musóoru loolu yëfi wolof la ndax musóoru sa kaw bopp bi nga koy teg sa baat bi feeñ sa yo loolu l'islam waxul loolu loolu moom bu kenn wax ay musóoru naan affaire yi way muur leen ngeen ngeen muur musóoru ku musóoru defoo fi dara yaa tane nag ci deful tous loolu moom yaa ko tane léegi même même ki doon dessiner loolu wala yow yow yow di yow taxawal na da ngay dessiner jaar jaara dessiner mu tagalu kese toog nga xool mais yow de tey xaw ma fan yow laaxira ngay fanaan tey yow ah si si <laughs> la dañ lay rey te moom mi ngay wax bu dee moom gëm na gëm na gëm na loolu gëm na kii euh, taalibe la moom fukki xelam jaaru ci mais léegi te te day am doom di ko tuddee di lépp mais léegi te ni meloon bëggoo yow sa doom mel ko wala yow bu dee jigéen nga xam nga kooku soppam gi muy wax du dëgg du dëgg ak nu mu ko mën di bind ak ci lii sopp jaaraak jaar ja dara soppoo jaara fen dangay wax lu neex loolu kese la loolu moom moo fi am ngaay ay addiya ah, imaam al-Busayri wa ci wax de wa daawi gis nga ku fiy wootewu daal taxaw leen nee nañ ko garaawul wooteel lu la neex man université Médina moo tax yooyu ay université Médina la jànge te moom nee na lii kii na la dañ naan la <laughs> mais na jàngee université Médina na jóge Ummul Qura avec xam nga ñun ay complexe d'infériorité da nga koy gis fu bari mooy kuy wootewu loolu grawul fa la jànge alhamdulilah kenn iñaanewu ko dañ kontaan l'essentiel na indi xam-xam bu dëgër boo xam ne bu leer te di ko teg fu leer ñun loolu la mais waa ji na teg na na nekk kumpantum masufaa faa génn mais man naa am xam-xam boo xam ne ki ne umul xuraa un pour cent bi amul te tamit bu dee ne bu dee ne loolu la xam bu dee ne loolu la xam waa ji li mu xam mu ngi koy jëfe ak lu mu tuuti tuuti kële moom nekk géej mais du ci jëfe daal waajee ko gën waaje yi nga xam ne moom un pour cent am bi lay jëfe te ndax loolu la xam moo tax loolu moom wootekat yi waddaa yi wu woote yi moom fekk indewuñu ko lu koy dëgëral luy preuve nag lañ wax de pas ay majhul yooyu diw nee na yooyu taxul ñuy wax abnauha adiya u ñooñu dañuy wootewu képp li ñuy wax amul voilà caaxaankat yi mën nañ la ne tamit waaye xol comme ni ñu waxoon sànq xol rek am solo ñun daal fexe di sellal sab xol rek biir bi waaye biti bi garaawul waaye biti bi biti bi garaawul dañ naan la déedéet dañ naan la waa ji waa ji waxul lu am waa ji waxul lu am waxul lu am diine dëgg la biir bi mu ëpp solo waaye biir bi day day day day am ay ramification ci biti ci biti ndax loolu man loolu la ndax yeneen ci bi alei salatu salaam dane ala mooy bi mooy xadis boobu nga xam ne muttafaqun alayhi ala waawee ala yëgu ngeen ma yëgal leen inna fil jasadi am na ci yaramu doomu aadama mudra benn dog woo xam ne ida saluxat bu sellee saluxal jasadu kullu yaram bi yépp daldi daldi baax bu baaxee sell yaram bi yépp daldi baax wa ida fasadat te bu yàqoo fasadal jasadu kullu li nga xam ne tamit mooy eh, nu mu tudd yaram bi yëpp day yàqu mu ne loolu mooy xol kon kay loolu mooy wane ne loolu mooy wane ne loolu mooy wane ne lan kene kon xol bi liñ mel day feeñ ci yaram bi bu baaxee yaram bi baax bu bonee yaram bi bon yow kay bu dee ci biti dangaa bon loolu lay wane ne sa biir moo bon daboor mooy déborder ça déborde léegi nag bu dee daa baax day feeñ kon képp ko la naan biir bi am solo loolu waxul dëgg ndax xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam këne bu liiwee jasad bi fee baax bu bonee mu bon moo ëpp solo mais leneen li solo ci mag mu ngi waaw <laughs> loolu daa ku ku sa xol sell yenn yi da koo mën a def si biti hein moo tax yooyu yépp loolu ay affaire wax loo xam ne waxu caaxaantan la nga dégg ñenn ñi naan la non l'islam yemul ci sikkim dañ naan la mais kan moo la wax loolu ana kan moo la ne ci lool la yem yéen moom comme que loolu moo leen mooy ndax du ngeen ko def ndax en fait bi lenn la mooy ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ wala nit li nga xam ne yàlla dala dafa ko farataal ci yow boo ko deful gis ku koy def en fait sa miroir la al mu'minu mir'atul mu'min li yonent ma lay saab saab wax waji ay waaye ji gëm yàlla ji seetoom mooy ki gëm yàlla comme que moom bu la gisee day gis boppam bu la gisee ngay def loo xam ne lii lim la waree la ko waree da nga koy gêner da nga koy gêner loolu nag moo tax fu mu gisee ko am sikkim day gêner dafa kuy yar sikkimam day ci newu naan noo diine yamul si sikkim fekk boppam lay wax boppam lay fexe camoufler alors que loolu politique de l'autruche boobu du dox jël sa bakkan bi naq ko ci suuf si taxul asamaan si bu dee ne jant bee fi ne mu ne fi ba léegi wàññiwul dara ci réalité yi moom dañ dañ laal <laughs> dañ naan loolu waxu caaxaan la loolu waxu caaxaan la loolu moom euh, moo tax yooyu waxu waxu man laa man laa xujjata la koo xam ne amul kii te say seytaane moo koy fooy te xamu ko voilà ñoom seytaane koy fooy bu dee boro day caaxaane noonu di jaay ne boroom xam-xam na dañ naan moom ka masalil ximaari rek la yaxmilul asfar

même di ko mokkal yem ci mokkal kese bëgg fu ñu wax rek mu ne waaw xadis boobu axrajahu diw diw si diw moo ko soloo jële ko fii impressionné gaa yi mais kantaali xadis bi wax yoonam newu ci moom fiq bi yooyu moom nu muy tekkeeg yooyu yoonam newu ci li muy digleeg yoonam new ci mu ne kooku yem ci loolu kese mais ka masalil ximaari moom mbaam sëf moo yem voilà kon waxi caaxaankat yi yii nii yëpp boo ko déggee xamal ne loolu amul benn wax mooy loolu mooy xujjatuhum daaxida du xujjaay dara ñoom dañoo wadd bu yàgg amuñu château de carte la château de carte la léegi kon foog naa ci kaw noonu kon jeexal nañu masala boobu kon mooy dafa borom xam-xam yi d'accord nañ dafa xaraam ku ko wat léegi nag wàññi bi fan lay mën a nekke mooy ñenn ñenn mën nga kii côté yi di ko côté yi ak ci suuf ak mooy boo ci jàppee lii wàcc comme ni Seydina Abdullah ibn Umar am ñu yëpp nag ne dañ koy bàyyi noonu waaye loolu lu ci waay yi def lahu sunna fi hada insha allah kon nag ci kaw noonu jeexal jeexaloo léegi kanta sunanul fitra yile imam ci seyna anas radiyallahu anhu dane moom comme xasu sharib dane loolu yonent ma alei satu salaam dalee na waqata mooy dalee na nu mu leen defal waaye mooy waqata la na dalee na defal de ab dayo mooy pour quarante jours bu mu ko dépassé ñu koy ñu koy dindi mooy kaara ci comme dagg leel leel li weyi euh, buddi karawu poqataan yi ak wat karawu naanu yi ak euh, karawu poqataan ak karawu naq ak yooyu yooyu daleen daleen defal ne nañ koy def ci loo xam ne ci 40 jours yi mooy loolu du ne waa ji dañ naan ko léegi jàppal ba 40 mooy ci délai boobu noonu saa bu ko soxlaa rek bu ay weewam commencé sëq mu dindi li koy dindi loolu it ci sunanul fitra yi la da gis ñoo xam ne seen wey day gudd gudd yoo xam ne ñenn ñoom ñu bëgg am surtout jigéen ñi ay wewu xaw ma indo xaw ma nu mu tudd noonu yooyu yëpp ay affaire caaxaan la yonent mi aleyhi salaam loolu mooy fitraam bokk na ci taqlimul alfaar mooy di dagg weyi te lim leen délai bi mu leen kii mooy ci 40 jours yi. boobu nag kenn du ne affaire bi farata la mais loolu moom la yonent mi aleyhi salaam jàngale da nga fii bàyyi bi niru niru lu sàngam nga xam ne. saa su ne ci télé bi mu wane fi di sëy ci en direct nekk koo xamante ne prostituée la boo xam ne ñamawu ngeen koo wax ne noonu la loolu kese la ndax xaw ma mook ki taxaw di jaay boppam ci mbedd mi sax ko tane ndax moom ku newul ca mbedd ma foofa doo ko fekk mais kii moom ci tele yi lay kii ñépp di ko gis ñu tas ko ci àddina bi ñu topp ko di ko jàpp la star alors yéen a ko may audience li mu am yéen a tax ngeen koy jàppale ci yu xaraam yooyu mu ne comme suñu feuilleton yi gars yi seetaan ci réew ma yu salte yooyu xam ne moo tax daanaka réew ma wax fa diine jafe yu salte yooyu ñu fa juug ba mu fees del kenn nanguwu cee wax dara nga gis ñenn ñi nga xam ne sax dañuy jàngale di ci joxee exemple walla iyaazu billah hada moom loolu moo gën a ba ñi nga xam ne xamuñ jàpp ne affaire bi kon garaawul alors que laa ilaha illa moo gën a garaaw kaay leen ñu garaaw waaye nag <laughs> la waykat bu arab boo xoon rek ne kii euh, wa waraan shaati yaxmi dhiba anha fa kayfa idha dhiyaabu laha ri'a'u allahu akbar mu ne ki nga xam ne mooy waraan shaati yaxmi dhiba anha ki nga xam ne mooy sàmm ay ay ay ay jur ay troupeau ay xar ak ay bëy yu mel noonu day day moom dafay nekk ngir di di protéger troupeau bi contre le loup till gi day day fexe till bi bañ a fàdd li nga xam ne mooy gàtt gi moom day fexe di def le tout ba di di di di ko surveiller di def ay ay ay kiiwag ngir rek mën a préserver troupeau waaye léegi dama lay laaj ana nan lay demee bu dee ne nag till bi ci boppam tey moom mooy sàmm gàtt yi ki nga xam ne moom dañ ko sàmm bi moom la fi nekk ngir mu bañ a jege troupeau yi léegi buñ ne ko yow yow ci boppam yow till la luukaay nga sàmm nga gardel troupeau nu muy demee mais daleen di fàdd ñoom ñu loolu moo ñu dal léegi mooy ñun till yi muy mushrikuuna yéeg mulhiduuna yéeg ñooñu lañ bàyyi léegi ñoom euh, euh, euh, raiyawul l'islam njabootu l'islam gi ñooñu lañ bàyyi ñu leen di éduquer yàlla nga xam ne boroom xam-xam bi nga xam ne moom dafa seetlu ta yàlla kese tax ñooñu lay fexe soril ñi nga xam ne ñooy njaboot ak l'islam ndax xam ne dañ leen di yàqu du ñuy modèle ci dara waaw du ñuy modèle ci lenn lenn lenn ñooñu lay fexe ñu sori troupeau ñu ñu sori ñi nga xam ne ñooy njaboot ak lislaam léegi nag dama lay laaj léegi mbir mi nan lay demee bu reeni nag ñooñu noonu ñuy ñuy boroom xam-xam bi te loolu la yonent bi alayhi salaam masa xeex moo tax mu naan xaaliful yahuuda wal wal majuus nan leen qassu shawaarib wa a'fu liha wa a'fu liha nan leen wa a'fu liha voilà nan leen wuutelee nag mushrikuuna yi ak majuus yi ndax gis affaire Kisra bi la woon naan leen wat leen dee leen wàññi seen naanu yi seen moustache yi te di yar seen sikkim yi voilà léegi léegi bu dee ne bu dee ne ñooñu noonu léegi nag ñoom xaaliful mushrikiin afu shawaari wa awfu liha bu dee ne gaa yooyu léegi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy yar umma bi moom fan lañ jëm till yi ñoo mujj de garde troupeau yi mooy troupeau desetu fa moo tax xoolal suñu société yi léegi jullit ñu niñ mel daanaka ñoo piir sax ñi nga xam ni ñoo leen doon yar ndax yenn yi nga xam ne moom lañ ñemee def même ñi leen yar ci nasaraan si wax duñu def lool mu yokk ñi nga xam ne ñoo ñoo chrétien yeeg yooyu ak athée yi kon nag loolu lu jara bàyyi xel la te yi problème bi yëpp loolu obstacle ba mooy bi gën a rëy mooy moo loolu mooy modèle léegi boo gisee acteurs yeeg yooyu yëpp noonu lañ mel ñoom ñëpp ay xuuf presque seen kii yi te mooy la ñu naan waa ji mooy playboy ak yu mel noonu looloo leen neex léegi nag ñépp topp ci di fexe mel ni ñoom bali yonent ma lay saabsaab jàngale ñu fule ko au pied jàpp ne lu ñaaw la ku ko mel sax ñu naan waa ji beneen âge la jóge waaye gis nga bés boo waxee loolu tax xiiram yow ngay jullit wax ko ngir saboote di leen saboote ñi koy def bay saboote waale yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na yow yéeféer na ndax képp kuy saboote yonent bi alayhi salaatu salaam wala mu wax nga ne li mu wax amul kooku yéeféer la même bu dee ne mu ngi financé ay dem Makka yu dul jeex kooku yéeféer la ku saboote naan yonent bi alayhi li mu newoon baaxul hada kaafir kooku yéeféer la de kon nag lu leer la yow kay bu dee am nga sax faible yemal ci sax faible yow doxaloo doxaloo yemal ci loolu te bul jéem a daganalal kenn lenn neen la ah, man daal lii la waaye man ci man la waaye mbir leer na yonent ma lay saar nag lii la wax kantaa man loolu man la may reconnaître la voilà loolu nga wax ko mais di jéem a daganal ba pare bi jéem a ñaawlu li ñooñu di def loolu wal iyaadu billah léegi nag kon leen nañu dese kon insha allah kon ci noonu lañ jeexal lool kon leen nañu dese mooy ñu xool li nga xam ne kon moom la seydul xaaji malik alayhi ridwan malik daldi wax ci suñu bunt bi mu yi ci yi nga xam ne ñooy lettre yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam di yónni mu ne wahaakumu rusula alhaadi liman malaku salla alayhi ilaahi baariu nasami wa amran arsalahu lilbarri asxamatin wanqaada xayran qiyaadin gayra muttaximi amma alladi qad tawalla ba'da asxamatin fa kaafirun gayru maarufi suma alcaalami wa dixyatun li hiraqlin summa arsala cabdallahi lilqitli kisraa wa huwa lam yaqumi id jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu lilahu xaaza stilaaman aya mustalimi id jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu lilahu xaaza stilaaman aya mustalimi hiraqlu qad ja'ala al-maktuba fi dahabin wa qawmuhu lam yazaaluu fi wiraasihimi id axbaruu daalika at-ta'ziima sayyidanaa da'aa mujaaban lahu tathbiita amrihimi walilmuqawqisi agraa xaatiban ajilan ahdaahu jamman walakin gayru di salami maabuu wa birraa'i awhaabuu wa qiila huwa bnu cammi maariyata almajbuubu dulxamami jiimal jawaari ximaaran baglatan farasan wa rab'atan asalan mushtan falaa tasimi qaruurata duhni miswaakan wa mukuxulatan kadaa miqasun tabiibun caarifu saqami cashruuna thawban wa qaala albacdu kuffina fi bacdi thiyaabi imaamu rusli kullihimi waqul ilal xaarisil xassaani qad ba'asa shujaa'a mustankifan an da'watil karami waqiila ba'su bnu wahbin libni layhami qiila ba'suhu lahumaa bal marratayni numi naxaa saliitu bni camrin hawdatan wa thumaamatan thumaamatu barrun laysa bilxasimi wa dulkulaaci wa duu camrin ataa lahumaa mustaslimayni jariirun axsana alkalimi amrun naxaa jayfaran cabdan wama abaya ammal calaa malikal baxrayni lam yaghimi amma musaylimatul kaddaabu andarahu amrun wa yadcu ishtiraka albadri fi limami wa farwatun ma'a mas'ud ibn sa'd hada lil badri shaaban ximaaran wal jawaadu sami ila axiri ma qaal kii la bu xaw gudd moom la Seydul Xaaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik mu ne wahaakumu rusulal haadi liman malaku salla alayhi ilaahi baari'un nasami mu ne wahaakumu jàpp leen ngi jëlle rusulal haadi ndaw yonent bi nga xam ne mooy aji gindee gi liman malaku ñi nga xam ne ñoo nekkoon buur yi salla alayhi yal na buur yàlla julli ci moom yonent boobale sama boroom bi nga xam ne baari un nasami mooy ki bind mbindeef yi mu ne waa amran muy amr ibn umayya damri arsalahu yonent mi alayhi salaatu salaam yónni na ko lil barri asxamatin mu ngi ko yónni ci ku baax ka ji asxam wan qaada xayran qiyaadin xayra muttaximi ba ñu ko yónnee nag moom asxama moom mu daldi topp yonent mi alayhi salaatu salaam nekku fa di mettital wala di bañ loolu lañ la waxoon ne asxama mooy ci riwaay boobu waxoon nañ la lay nettali lii waa ahlu siyar waxta loolu mu ngi boo demee ci mawaahibul euh, euh, laduniya bu imaam al-Qastallaani indi na fa lool comme ni imaam al-Waaqidi waxoon ak ñooñu ne dafa njëkk dafa yónnee ci asxama ba pare waaye loolu waxoon nañ li gënoon dëgër mooy du ci asxama mii la yónnee comme li Seydina Jaabir waxoon ci xadiis bi na ci saxiixu Seydina Anas ibn Malik ci xadiis bi nga xam ne moo ne saxiix imaam Muslim mu ne walay sabdi Najaashi alladhi salla alayhi bi mu yónni woon bokkul ak Najaashi bi nga xam ne moom la jullee woon moom alayhi salaatu wassalaam mu ne waa mu ne moom nag Amr kon mu ne amma alladhi qad tawalla ba'da asxamatin fa kaafirun ghayru ma'rufi sumal alami mu ne kàntaa ki nga xam ne moo fa wutu asxama ba mu génnee àddina muy annajaashi ba fa newoon te gëmoon mu ne kooku nag moom fa kaafirun ab yéefér la de te xamuñu sax nan la tudd ghayru ma'rufi sumal as alami xamuñu nan la tudd moom réeri nañu turam mu ne wa dixyatun li hiraqla tumma arsala abdallahi lilqitli kisra wa huwa lam yaqumi mu ne kantaa kisra kantaa hiraqla mu nga fa yónni woon dixyatu bnu xalifatu bnu farwa alkalbi radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom la fa yónni woon summa arsala ginnaaw gi mu yónni abdallahi muy abdallah ibn xudaafa assahmi lil qitli ca noon ba bu mag ba di kisraa di kisraa ibn hurmuz wa huwa tamam lam yaqumi tuubul de duggul ci lislaam moom ma nga xam ne mooy noon bu mag boobale di ki nga xaman ne mooy kisraa duggul ci lislaam lan la def sax mu ne id jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu lilahu xaasa stilaaman aya mustanami contrairement lim def id jaahu ba ko ndaw yonent bi alei saatu salaam leetaram ba dikkalee lam def mazzaqal xaam yi dafa xotti kayitu yonent bi alei saatu salaam leetaram di fa mazzaqahul ilaahu buur yàlla daal di koy xotti xaasa stilaaman aya mustalami kooku nag mooy ki nga xam ne mooy ki am lu mooy ki nga xam ne moo ko am dëgg-dëgg alkande bu màgg màgg màgg la la moom ci xotti googu xam ne moom la xotti moom leetu mu aleyhi salaatu wassalaam ne hiraqlu qad ja'ala al-maktuba fi dahabin wa qawmuhu mu ne kantaa hiraqlu di qaysar moom deful lii li Kisra def de moom dafa jël lettre yonent bi aleyhi salaatu salaam def ko ci foo xam ne fii dahabin ci oor wa qawmuhu moo tax ay ñoñam ña ko doon lam yazaalu fii wiraasihimi du deñ ñu koy donnante mu ne id axbaru dalika taadima sayyidana daa mujaban lahu tathbita amrihimi mu ne ba nga xam ne ci lañu nettali yonent bi alayhi salaatu màggal gi nga xam ne moom la Hiraql daldi màggal téereem <clears throat> leetaram bi da dafa ñaan ñaan goo xam ne mooy ngir seen mbir luy dëgëral seen mbir seen nguur waaw te moom ñaanam mujaaban lu ñu nangu la mu ne walil muqawqisi aghraa xaatiban ajilan ahdaahu jamman walakin ghayru di salami mu ne kàntaa muqawqis malikul iskandariya moom mu def kan la fa yónni mu kan xaatiban seydinaa xaatib ibn abi baltaa ca nam gina gaawe ajilan ahdaahu wam demee nag ahdaahu jox na ko fa ay kado jamman jox na ko fa ay kado yoo xamante ne nii moom la ci euh, moom la ko euh, jox mooy mooy mooy jaam yam ko joxoon kii yu bari walakin ghayru dhu salami waaye nag moom tuubul de jox ne daal ay kado waaye tuubul ñu ne bokk na ci kado yu bari yooyu mu joxe koo xam ne ab jaam la woon maabu am na ñu ne maabu la tuddoon wabir raayi am ñu ne maabu mooy maabu wabir raayi aw haabu wa qiila huwa nu ammi maariyata almajbuubu dul xamami mu ne am na ñu ne maabu la tuddoon am ñu ne maabuur am ñu ne haabu mooy ñetti wax la ci nan la tuddoon ñu ne kooku nee nañu sax ne ibnu ammi maariyatin këne doomu bàyyitexu saydatu Maariya al-Qibtiyya la woon moom mi nga xam ne mooy jaam bu ñuul bañ la waxoon yi yëpp gisoon nañ ko voilà jaam bi nga xam ne bokk na ci kado yi mu al-Muqawqis joxoon alayhi salaatu wassalaam mu ne jiimal jawaari ximaaran baxlatan farasan mu ne jiimal jawaar yi joxe na fa ñetti jaam waxoon nañ la Maariya Sirin ak keneen ximaaran joxe na tamit am mbaam baxlatan ab berkelle farasan aw fas wa rabaatan ak flacon boo xam ne gëtt ci ne muy parfum asalan joxe na fa tamit li nga xam ne bokk na ci kado ya Muqawqis jox alayhi salaatu salaam lem mustan ak peñe fala tosim yi yëpp waxoon nañ càllale yi fi jóge voilà mu ne qaaruurata duhni miswaakan wa mukxalatan kada miqassun tabibun aarifu saqami bokk na luñ joxe woon mooy loo xam ne luñ doon diw diw gu ñuy diw ak soccu ak li nga xam ne moom la ñuy tusngaloo yooyu nag yu bari riwaaye yeeg seen dëgëraay yooyu yëpp waxoon nañ ko ci biir kada miqassun ak tamit li nga xam ne moom la ñuy mooy lu ñuy eh, ciseau lu ñuy dagge tabibun ak benn docteur koo xam ne fajkat la woon aarifu saqami ku xam feebar yi te mën a faj mu ne ishruna bokkoon na ci kado yi Muqawqis joxoon alayhi salaatu salaam mu ne ishruna thawban wa qaala al-ba'd kuffina fi ba'd ath-thiyaabi imaamu ar-rusli kullihim mu ne am na ñu ne ishruna sawban mooy juróom eh, vingt vingt bokk vingt yére bokkoon na ci li mu nga xam ne moom la joxoon ci bi alayhi salaatu wasalaam ci ay kado waaw vingt yére vingt waaw waqaalal baadu am na ñu ne sax vingt yére yooyu leen am nañ boroom xam-xam ñu ne kuffi na fii ci loolu ci lañu Euh, euh, euh, moom lañ defal càngaayu moom lañ sànge yonent bi aleyhi salaatu ci lenn ci téere yooyu imaamul rusli moom mi nga xam ne mooy jiitu yonent yi jiitu yonent yi aleyhi salaatu salaam kullihim yi ñoom mbooleem seen mais loolu waxoon nañ la wax jii nii dëgërul voilà mooy bim mu nettali nii ne wa qiila wa qaala al ba'd kuffina fi ba'd thiyaabi imaamul rusli kullihim ndax moom ci yamaani ya yére biñ ko li nga xam ne moom lañ nekkoon càngaayam nekkuloon li nga xam ne mooy euh, loo xam ne najaa fële la jóge euh, nu mu tudd Iskandariya Égypte waaye li nga xam ne moom lañ ko de sànge euh, woon moom alayhi salaatu salaam yére boo xam ne yamaaniya la waaw mu ne waqul ila alxaaris algassaani qad ba'atha shujaa'a mustankifan an da'wati alkarami waqiila ba'su bnu wahbin libnu ayhami qiila ba'suhu lahumaa bal marratayni numi mu waqul waxal ne ila alxaaris algassaan alxaaris ibn mooy alxaaris kan waa gassaan comme niñ ko gisoon alxaaris ibn abi shimr algassaani mu ne waxal ne moom ci moom la yónni woon a Shujaa mooy Shujaa ibn Wahb wala ibn bi Wahb al asadiyu radiyallahu anhu mustankifan kantaat waaja tuubul de alxaaris ibn Ghassan nekkoon buur waa Ghassan non tuub defu ko mustankifan muy rëy rëylu ba pare eh, bañ an daawatil karami ci wootee ku tedd ki ne alayhi salaatu wassalaam gëmu ko de mu ne wa qiila ba'su ibnu wahabin libnu layhami qiila ba'suhu lahuma bal marratayni numi mu ne waaye nee nañu ne ibnu wahb mi di shujaa ibnu wahb ko woon ci alxaaris ñu ngi ko yónnu woon ibnu layham loolu waxoon nañu ko tamit am ñu ne qiila euh, bansuhu lahuma bal marratayni nu mi dañ ko yónni ñaari yoon dañ ko yónni ci ki nga xam ne Shujaa ibn Wahb ci alxaaris ak ci ibn Ayham te wax yooyu yëpp waxoon nañu la ku ko wax muy ci mooy Jabala ibn al-Ayham euh, ku mel ni kii kum tudd Abu Umar di ibn Abdul Bar moo ne woon ci ñoom ñaari ñépp lañ ko yónni imaam ibn Hisham moo ne woon moom ci Jabala kese lañ ko yónni woon voilà imaam euh, Ibn Abdul ne ci ñaar ñoom ñépp voilà ñoom ñaar ñépp lañ yónni woon ci Jabala Ibn Ayham ak ci ki nga xam ne mooy al ibn Abi Shimr al ci ñoom ñaar ñépp mu ne naxaa Saliit ibn Amrin hawdatan wa thumaamatan thumaamatu barrun laysa bil xasimi mu ne kanta Salib Seydina Salib ibn Amr al-Amiri radiyallahu moom mu ngi jublu woon ci kan Hawza ibn Ali nekkoon jiitu fële ca waa waa fañ ko yóndu woon ca waa Hawza ibn Ali al-Hanafi radiyallahu ta'ala Euh, euh, kii manan Hawza Hawza ba radiyallahu anhu Hawza non Hawza ab kàccoor la woon moom euh, dafa bañoon voilà moom dafa bañoon ka kii laa bëgg a wax Salit ibn Amr moom ci moom la ko jubal woon ak am nañu ne ak Sumaama muy Sumaama ibn Usal waaye nag loolu Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu mooy wax jooju d'accordu ci moo tax mu ne Sumaama barrun laysa bil xasimi mu ne kanta Sumaama moom du doonu loon noon mooy fekkoon na mu tuub te loolu gisoon nañu Sumaama ibn Usaal ni mu tuube woon keroog bi nga xam ne ci la xadiis ba yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yónnee ab ab sariya ñu dem jàpp ëndaale Sumaama dañ yóbboon ko ca jàkka ja denc yonent mi alayhi salaatu salaam bu ñëwee naan ko kayfa ajidu ko yaa Sumaama mu naan ko boo ma rayee de di nga xam ne rey nga boroom deret boo ma jéggalee nag di nga xam ne jéggal nga koo xam ne ku ku tedd la waaw <laughs> moo tax moom dafa tuwoon baax moo tax mu ne dunne Seydina Salit ibn Amr yónnuwuñ ko woon ci Sumaama ci Hawza ibn Ali al-Hanafi li xam ne ñoo ne woon ca baa Banu Hanifa voilà bu dee Sumaama it ci kilifa yi la bokkoon moom jiitu waa Banu mooy mooy ko njëkk a décréter embargo waa Quraysh ba mu tuubee voilà te gis nañ nekkoon kon loolu mooy moom tuuboon na bu yàgg moo tax Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu ne wa Sumaamatu am nañu ne moom dañ koo yónni ci Sumaam waaye Sumaamatu Sumaama barrun ku baax la laysa bil xasimi nekkul koo xamante ne nii moom ku ku ku du noonu bu lislaam de te du kuy xuloo ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moom ku toppoon yonent la woon kon naka lañ ma ne ne dañ koo yónni ci moom nii kon loolu la mu ne wadul kula wadul kalaa'i wadu amrin ataa lahumaa mustaslimayni jariirun ahsanal kalimi mu ne kantaa dul kulaa wala dul kalaa wadu amrin ak du amr ñoom ñaar ci leen dikkaloon mooy seydinaa jarir ibn abdillah al bajali yuusufu haadihi al umma aleyhi salaatu wassalaam seydinaa jarir mu ne naxaa jayfaran abdan wa ma abaya amal ala malika albaxrayni lam yaghimi mu ne kantaa mooy seydina amr ibn al-aas moom mu ko jubloo woon ci kan jayfar ak abd ibnayil junanda wa ma abaya ñoom ñaar nag bañu ñu lislaam de amal ala kantaa al ala ibn al-hadrami al-Alaa ibn hadrami moom Malik al-Bahrayn fa la demoon lam yaghimi mu ne moom mu ngi demoon ki mu jubloon moom al-Alaa ibn hadrami moom mooy Malikul Bahrayn moo doon kal al-Munzir ibn Sawa al-Abdi fa demoon te moom lam yaghimi moom ba mu demee moom dafa tuub bañul lislaam de te absentewul ci lislaam dafa tuub daal di dëggal moom Malik al mooy moom gisoon nañ al Munzir ibn Sawa al Munzir ibn Sawa al Abdi léegi nag continuer ba ci wa farwa ak ma Mas'ud ibn Sa'd hada lil badri shahban himaaran wal jawaad sami wax na mooy ñoom Mas'ud ibn Sa'd muy farwa ibn Amr al Judami mu ne Mas'ud ibn Sa'd al-Judhami ñoom mu joxe woon kado yooyu wax na ko ba ni nga xam ne yi gisoon mooy kaca tegu mooy amma Musaylimatul Kazzaabu kanta Musaylima mi nga xamante ne nii mooy waxkat lu amul bu mag bi moom kan la ko anzarahu waar na ko yónne ko Amrun Amr ibn Umayya al-Damri wa yad'u moom nag la mu def wayanoo stiraakal badri fii imami mu ne yonente bi alei satu salaam nañu séddoo affaires yi quoi nam waxoon naan ko ñun waa Quraysh ñun ñoo moom fii waa Quraysh moom lenn ci suuf si walakin Quraysh qawmun ya'tadun wal iyaadu billah dem na nag bu dugg na ci yeneen kii comme yu ñoom Seydina Mu'aaz ibn Jabal bi naan naha Mu'aazun abu Muusa ila yamanin fa aslama al jullu dul kaddi duuna al kaddi wan naqami wan niqami yooyu gis na ko